ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa azka salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa saaxibayi sijni amma axadukumaa fayasqii rabbahu xamra wa amma al-aaxaru fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan kon sayyidina yuusufu alayhi salaatu wassalaam léegi nag muy tontu seen laaj ya seen gént ya nag mu ngi koy firi way déglu leen ñu ne leen mu ne leen yaa saahibayi sijni yéen sama ñaari koo yéen ñaar ñii nga xamante ne nii ñun ñoo bokk ndungu siin gi ñun ñoo bokk prison bi de amma ahadukuma ndaal kenn ki ci yéen nag mooy waxu ko yow mii mooy daal kenn ci yéen fa yasqi rabbahu xamra moom dana yëg ne dina génn fii dinañu ko libérer ci lu yàggul dinañu ko génn fii ñu ko tëjoon ci kaso bi mu delluwaat ca liggéey ba mu newoon doon doon nalal ka nga xamante ne nii mooy buur ba di buurub Égypte bi li nga xamante ne nii xamra li nga xam ne mooy sàngara waa ma laaxaru ndaal keneen ki nag fa bu moom de dees na ko jam mooy dees na ko jàpp <coughs> alhamdulillah fa yuslabu dees na ko daldi pendre daal di koy daal di koy comme nit chrétiens yi yooyu ñuy wax naan loolu lañ def Seydina Isa wal iyaadu billaah te du dëgg mooy daal daal di koy poto teg ko ci ay poto daal di koy daaj te loolu faraay na yi Firawna yi ak ñoo ko manoon foo fàttale ko Firawna di law taat boobam Firawna boroom doj yu rëy ya boroom pont yaak tabax yu rëy waa joo jële kon ñoon nag ñoom xamoon nañ lool kon fayus la bu moom de des na ko jam voilà daal di koy faat li nga xamante ne nii mooy keneen ki fa takulu baagi nag buñ ko pendree daaj ko ci garab ya daal di ko fay daaj ngir mu nekk loo xam ne day ragalloo képp ku xalaatati di def li nga moom mii li tax mu ñu dugal ko fii ci kaso bi kon nag buñ ko fa daajee nag fa takulu tayru picc yi dañ ko fay daaj bàyyi ko fa ba picc yi ñëw di lekk min rasihi di lekk la nga xamante ne mooy bopp bi ndax dañ ko fay daaj nekk foofule nag léegi nag mbir maa ngi noonu le waaw ndax dañ ko fay daaj bàyyi ko fa ba picc yi tan yi ñëw di ko lekk wala yaadu billah mu ne leen nag qudiyal amru daal di nañuy li nga xam ne mat na agsi na mat na al amru mbir ma nga xamante ne nii muy gént ga nga xamante ne nii fii fiihi tastaftiyaan moom ngeen doon laaj ñu daal di leen ciy ubbee daal di leen koy leeral mbir maa ngi noonu le kon nag ku nekk xam fa ngay mujjee léegi nag waqaala mu wax moom seydinaa yuusufu alayhi salaatu wassalaam lilladi ñeel ki nga xamante ne nii zanna am na njort ndax xam na ne moom jii moo tax booy tegginu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gis ne gént gi giñ ko wax mu firi ko xam na ne nii lay deme de waaye ndax borom de ko xamal ndax ñoom ñooñu mën a ñu waxoon nañ ne fii lañuy xame kan moo mën a firi gént ku ko manul loolu dinañ ko gis ci kanam insha allahu taala nga jàpp ko nag boo ko jàppee jeex na booy bu fi dégloo ñu naan ay walla waa ji day firi bu melul nii moom yaa salaam ba ko mu daal di dem yoonam léegi nag kon waqaala mu wax lilladi ñeel ki nga xam ne zanna am na njortu am na ñu ne njortu lay tekki ndax mbiru yàlla la ñoom ñoo gën a xam ne borom bi fa'aalun limaa yurid lu ko neex kese lay def te kenn ko manula forcer ci benn mbir moo tax moom ci seeni teggin ñoom ñu ne ñoom ñu waxe lool ne voilà moom kii mu yaakaar voilà que ne kii moom mooy dina mucc te xam na ne ci gént gi géntu dëgg la xam na ko te firil na leen ko waaye nag borom bi tabaaraka wa taala kenn du dogu ci ay mbiram lu dul moom moo la ne dogul voilà bu la waxul dogul kenn du dogu te loolu teggin yu gën a màgg la loolu moo tax yonent bi alayhi salaam ngay gis bi muy wax naan ñaanal leen ma alwasila benn daraja la boo xam ne ajjana la nekk te benn jaam kese ko mën a am mu naan ñaanal leen ma ko yaakaar bu ko defee ku ma ko ñaanal moom xalat lahu shafaati sama rambu de dina ko am te yaakaar naa mu nekk man est ce que loolu yonent ma lay saa saam day dute day dute ne moom la mooy dutewul dafa xam ne borom bi teggin yi gina a mat gis nga yonent yi alayhimu salaatu wasalaam nii lañ ñu jàngal te nii mel moo tax foo gisee nit ñu naan la nit ku la muy dogu ñaan ah sa waay moom sëriñ bi loolu loolu du aw jay aw tagg aw dara waaw ndax ñi ko gën a màgg fuuf gën xam ni nga xam ne mooy teggin yi nga xam ne moom lañuy am ak seen seen borom nii la ñuy waxee voilà voilà. moo tax Seydina Ibrahima waxoon ci suuratu Shu'ara wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u maalun borom bi yal na bu ma gàcceel bés ba nga xamante ni ci ngay dekkile jaam yi te moo xam nga ne moom ci boppam borom bi xamal na ko ne moom bokkul ci ñi ñuy gàcceel ëllëg. loolu leer na ko waaye muy teewul muy ñaan borom bi quand mu bañ koo gàcceel ndax borom bi loolu mooy ay teggin moo tax loolu waqaala mu wax lilladi ñeel ki nga xamante ne nii na am na njortu te yaakaar na am nag ñu ne non zanna fii nii tekkiwul loolu na li muy tekki fii nii mooy da koo leer voilà mooy ne na tekkiwul loolu de mooy ki mu xam te leer ko kana moom naajin kana moom day rëcc minhuma ci ñoom ñaar ne ko kur nii daal li may tudd inda rabbika fa sa borom muy firawna buur bu mag bi la moom yow mii boo demee tudd ko sama dossier voilà bu doon tey dañ naan rappeler ko sama dossier quand maa ngi ci kaso bi boobu ba léegi fa ansaahu shaytaanu léegi nag shaytaane daal di koy fàttaloo léegi nag fii nag benn mbir la mais kan la shaytaane fàttaloo am ñu noo fii nii fa ansaahu shaytaanu mooy waa ji la mooy nalkatu sàngara bi di nga xamante ni moom moo ne xam nga moom gént gi moom la ci ni mooy rëcc ndax moom dina dellu di nalal sàngara mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy buur bi léegi nag suñu borom ne fa ansaawu shaytaan waa ji bi mu génnee bañ libéré ko ba mu demee mooy daa nekkaat ca liggéey ba shaytaane fàttale ko zikra bi yi mu tudd li ko Seydina Yuusuf waxoon mu tuddal ko boromam di Firawna mu wax ko Firawna mi ko moom mooy buur bi buurum Égypte mu wax ko ne ko ah man kat ka ma fa newaloon waxoon na ma bon moom yàgg na fa est ce que du ngeen xool ay mbiram loolu la di leen ci mufassiruna yi te loolu mooy waxu mawlaana abdallah ibn abbas loolu tamit la ko mel ni ñoom al imam ibn ishaq rahmatullah alayhima loolu lañ wax ne kooku la de kooku lañ fàtteloo mooy fa ansaawu shaytaanu kooku moom la mooy ki nga xam ne mooy ki ki nga xam ne moom lañ libéré muy muy ki nal sàngara si muy sommelier bi wala onologue bi zikra rabbihi tuddal li nga xam ne moom la ko seydinaa yusuf waxoon wax ko ki nga xamante ne mooy boroomam di buur ba am nag ñu ne di non non non non lu ngeen di wax non non non wax a a jot ñu ne fa ansaahu shaytaanu dikra rabbi seydinaa yuusuf lay wax non non mooy shaytaane moo ko fàtteloo mu tudd li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, tudd ki nga xamante ne mooy fàttaleku tudd boroomam bu boobaa mooy bañ bàyyi noonu rek daal di wàkkeeru ci boroomam kese te du laaj keneen dara voilà kon nag loolu la loolu la ñu ne seytaane moom moo ko moo ko poussé ci loolu waaye amaana wax ju njëkk ji moo gën a dëgg parce que mooy dëgg la ci wàllu teggin moom lañ la doon wax gis nga Seydina Al-Xadir keroog ak Seydina Muusa ma salaatu wassalaam bi nga xam ne Seydina Muusa bi ñuy dem moom ak euh, Seydina euh, Yuusa ibnu Nun bi nga xam ne ci la ñuy dem noonu bi mu demee ba ñu fàtte li nga xam ne mooy mu fàtte Seydina Yuusa alayhi salaatu wassalaam fàtte jën wi mu yoroon te Seydina Muusa daal di koon dénk mooy mbooyam si li mu doon wax li fataahu muy Seydina Yuusha yonent la woon alayhi salaatu wassalaam après bi muy wax ci wàllu teggin waxul ne borom bi yow nga fàttaloo ba déedéet dane dane Seydina Muusa ne ko bi mu naan ko mais ana suñu aatinaa ghadaa anaa jox ne suñu lekk yi kan ndax ñun nag suñu voyage bi daal jële nañ ci coono mu ne hihi xanaa gisoo ba ñu wàccee ca garab goo ca ca ca doj woo ansaanihu illa shaytaan an azkura shaytaane kenn fàttaliku ko ma man Seydina Yuusuf ibn Nun ku dul shaytaane moo man moo tax ma bañ koo fàtte ma bañ koo tudd fàttaliku ko loolu ndax ci teggin la loolu moo tax Seydina Ibrahim doon wax wa idaa maritu bu ma feebaree te ba muy wax naan bu ma xiifee moom moo may bu moom moom bu ma feebaree moo may faj voilà ida mu mooy bu wa ida maritu mu ne man bu ma feebaree voilà waxul ne jërul ne bu ma boroom bi tegee feebar ida amradani déedéet moom dane man voilà loolu ci wàllu teggin la moo tax amaana wax jooju moo gën a dëgër que ne Seydina Yuusuf la alayhi salaatu wassalaam parce que lii mu def moom dafa jàppoon ne boo de toute façon boroomam masula denc xelam masula denc xolam masula ci moom ndax léegi rek la leen ko doon fàttali di leen wax li nga xam ne ci la newoon le fekk que xanaa borom bi mooy yii nii lu ama am sa am solo la yoo xamante ne nii ku mel ni Seydina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu taala anhu mu ngi leeral affaire bu mel nii ci Jawahirul Maani affaire yu mel nii nga xam ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dafa am yoo xam ne yon suñu borom da leen koy digal mu leer naññ yooyu moom manuñu lu dul nekk ci loolu am yoo xam ne borom bi en fait mooy dina am luy wan nii la leen digal mooy dara newu ci waaye nag. mooy côté bi nga xamante ne est-ce que li gën al awlaa li gën mooy ñu bañ ñu bañ koo def wala ñu def ko loolu la leen borom bi du leeral buñ ci def nag bu bàkkaar léegi suuf que suñu borom daa am lu muy xaar ci ñoom ci jamono jooju sauf que loolu da leen koo nëbb est-ce que mooy loo xam ne lu dagan la luñ ci def baax na suuf que est-ce que borom bi li muy xaar ci yow mooy nga bàyyi wala nga def ñoom loolu lañ xamul ndax mbir mi baax na ci cosaan léegi nag buñ defee. léeg-léeg ci la leen borom bi doon wax ne waroo woon a defe nii te loolu moo danoon yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci wàllu prisonniers yi yi nga xam ne mooy Badar loolu dinañ ko gis ci suuratul Anfaal insha allah ba yonent bi ak ak ak ñam doon permettre ca tabu ñuy dem suñu borom naan li ma adinta lahum moroom lu tax nga leen doon permettre te pourtant parce que permettre leen dafa daganoon amoon amoon na possibilité soo mu permetre leen ñu ñu dem. ku ñëw jox ay layam yoo xam ne tegul ci dara mu ne la demal waaw may naa la sa ngànt demal déggal naa la sa ngànt wala mu ne doo dem loolu amoon na ci droit léegi nag yonent ma la sa sam daal di def ku ñëw wax ay waxam mu ne ko bàyyi naa la demal may naa la permission loolu nag suñu waroon mu ne ko lan moo taxoon sax nga leen di may pourtant lim def xaraamul loolu la rek loolu moo moo am fii loolu la Seydina Yuusufu alayhi salaatu wassalaam def fii mooy boroomam masula deñ ci moom mukk di travers lool loolu yonent yàlla mu saab saab mooy boroom ñoom ñoom waaye yow yii ñuy wax nii sax bon affaire euh, euh, façon quand même wàcc seen niveau la loolu moom ku xam-xam nga ne loolu la mais c'est pour leeral quoi ñoo tax ñuy wax noonu mooy ñoo xam ne boroom bee leen ñoom ñoo fee moo leen fees amul leneen loo xam ne moo leen di traversé loolu moo tax fa ansaahu shaytaanu kooku mooy ki nga xam ne mooy waaj a ñónni woon dikra rabbi fa labisa waaye le fait que moom mu laaj loolu borom bi la doon xaar mu bañ koo wax waajooju sax doon libéré wu mu bañ koo wax dara na bàyyi noonu rek lool la boroom bi doon xaar même bu dee ne li mu def xaraamut fa labisa suñu borom nag ci kaw loolu noonu mu def ndax ñoo féete kaw nag looy dina féete kaw. mooy yow rëcc-rëcc bu ndaw loo xam ne rëcc-rëcc ci ñeneen ñi rëcc-rëcc lañ ko doon dund ndax lii ci ñoom du rëcc-rëcc ndax lu baax la waaye mooy dañ doon xaar lu gën a mat ci ñoom loolu borom bi da ngay gis li leen ciy tenir rigueur day gën a tar loolu nag mooy loolu mooy li xew moo tax ci ñun kese ci wolof yi laa gis ñu naan diw moom sëriñ la loolu moo tax yi yàlla daganaloon moom mu commencé di xaar moom yi yàlla xaraamaloon muy dagan ci moom loolu ci ñi xamul dara kese koy wax waaw moo tax léegi gis nga àddina bi ni mu demee wal iyaadu billah kon nag mu ne bi nga xam ne ci la wax lool nag wax ko waa ji waa ji saytaane fàttale fàttale ko mu tudd loolu wax ko Firawna fa labisa suñu boroom def nag Seydina Yuusuf ci loolu mu wax waa ji la le mu saxal mu daal di ko fay bàyyi mu saxaat fa fi signi ca kaso ba bid'a sinin loo xam ne ñetti fa an at jàpp eh, juróom eh, juróom-ñeent am na yeneen wax yu bari ci biir na wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa